qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tattaxidu ad-day'ata fatarghabu fi ad-dunya rawaahu at-Tirmidhiyyu rahimahullahu wa qaala hadiithun hasan qaala al-imaamu al-haafiz an-Nawawiyyu rahimahullah mu ñëw ak ñun ci garab gi ñu nekk ba léegi ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin di garab numéro cinquante cinq wala chapitre wala buntu di juróom fukkeel beeg juróom di wax ci dëddu àddina ak di ñaax ñu ciy néewal ak ngëneelu ñàkk eh, ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis numéro quatre cent soixante-dix-huit mooy biñ mujj woon gis siinoo ñaari xadis lañ gisoon eh, mu doon xadisu mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul alaa inna ad-dunyaa mal'uuna ba ni mu jeexa walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko yëgle woon ñu war a gis hadis bi ci tegu di quatre cent soixante-dix-neuf ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne wa an Abdillahi ibni Mas'uud mu ne hadis bi mu ngi koy jële ci Abdullah ibn Mas'uud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala mu ne qaala rasulullah wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la tattaxidu day'a bu leen jàpp la tattaxidu bu leen jàppe ad-day'a waaw mooy mën na tekki tool mën na tekki li nga xamante ne mooy euh, euh, fu ñuy bayee wala ab ay terrain waaw mooy wala kër wala yi nga xamante ne nit ki ci lay doy dëkkuwaay waaw loolu lépp da koy tekki waaye yi muy gën a kii mooy yi nga xam ne bërëb yi nga xamante ne nii fa ngeen di wute li ngeen di dunde voilà waaw léegi nag euh, mu ne bu leen jàppe loolee comme ni nga xamante ne nii noonu la euh, kii wax Euh, euh, euh, ad-day'atu ad-day'atu mooy al-bustaan wal qarya wal mazraa day tekki tool jardin day tekki tool waaye day tekki dëkkuwaay qarya dëkk waaw ci an-nihaaya boo fa demee moom mu ne ad-day'atu fil asli mooy mu ngi jóge mooy benn ci ad-daya wa dayatu wa dayatu ar-rajuli ma yakunu minhu ma'ashuhu kas-san'ati wat voilà mu ne buñ ne dayatu ar-rajuli mooy li nga xam ne moom ca lay jële li nga xam ne mooy lay nekk ak la muy dunde la nga xam ne ca jàpp ngir dund kas-san'a comme li nga xam ne moom lay liggéey ah, firme wala oh, loo xam ne lu muy liggéey artisanalement ci loxoom wa tijaara wala commerce wala yaxantu wa ziraa ak mbay ak wa ghayr dhalika yu mel noonu boroom alqaamuus rahimahullah mu ne ad-day'atu al-aqaar wal ardu al mu ne mooy al-aqaar mooy pàkk bu nit am waaw ak yooyu ak suuf soo xamante ne euh, dafa am solo mu war koo mën a di ko kon mu ne laa tattaxidu bu leen jàppee ad-day'ata ah, bu leen nekk rek accroché wu ci yii moo meelu àddina yi de ndax lan fa targhabu fi dunya bu ko defee ngeen xemmem ni ngeen xam ne mooy àddina Allahu akbar ah mu ne lii mu ne hadith bii de rawahu Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah moom de moo ko solo ba pare bi mu ko solo wee mu ne wa qaala hadithun hasan mu ne hadith bu baax a gi est-ce que léegi laaj bu njëkk mooy est que moom dongoo ko solo ñu ne la al imaamu Ahmad eh, eh, daal dina koy solo ibnu Muhammad ibnu Hanbal ñoom ñaar ñii ñooy ñi nga xamante ne nii eh, ñoom ñoo ko solo ah mu ngi noonu le kon nag nan la ko al imaamu Tirmidhi Abu Isa daal di indiwee. al imaamu Tirmidi mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee hadith yi yëpp foofu la leen yi ñu fiy gis ak yi ñu fiy gisaat yëpp bopp boo xam ne imaamu Tirmidi rahimahullah soloo na ko ci buntu yooyu eh, ca la ko jëlee. mu ne baabun minhu mu ne haddathana Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidi mu ne nettali nañu Mahmud ibn Ghaylan suñu sëriñ de Mahmud ibn Ghaylan muy Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi rahimahullah wàccoon fi nga xam ne mooy Baghdad rahimahullahu ta'ala di Abu Ahmad ñi ne Abu Muhammad muy Mahmoud ibn Ghaylan rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Waki' mu ne ki ñu nettali mooy Waki' mu Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ar-Ruwaasiyu al-Kuufiyu al-Asbahaaniyu an-Naysaabuuriyu al-A'war rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Sufyaanu mu ne ki ñu nettali mooy Sufyaan da ngay xam ne ñoom Kuufa foofu bu ñu nee Sufyaan mooy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala di Sufyaan mu màgg mi an Shimr ibn Atiyya mu jël ko ci kuñ naan Shimr ibn Atiyya di Shimr ibn Atiyya ibn Abdurrahmaan al-Asadiyu alkaahiliyu alkuufiyu al-usmaaniyu rahimahullahu ta'ala moom nag saduq la woon ah borom taqribu tahdib daal imaam ibn hajar nee na saduq dëgg la woon ah maanil moom Shimr moo male Shimr moom moo ko jëlee ci ki nga xamante ne nii maanil Mughira mu jëlee ko ci al-Mughira ibn Sa'd al-Akhram jëlee ko ci al-Mughira ibn Sa'd ibn al-Akhram eh, al-Kuufiyu at-Taa'i al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an abiihi kon al-Mughiira moo ko jëlee ci baayam Sa'd ibn al-Axram muy Sa'd ibn al-Axram at-Taa'i al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Ibn Mas'uud an Abdullah ibn Mas'uud moom moo ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'uud ibn Ghaafil ibn Habiib al-Hudhaliyu al-Kufiyu Abu Abdirrahman radiyallahu ta'ala anhu sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tattakhidhu ad-day'ata fatarghabu fi ad-dunya kon nii la ko al-imamu al-hafizu at-Tirmidhiyu daal di indee bi mu ko indee mu ne hada hadithun hasan voilà mu ne lii hadith la hasan moom la imamu Tirmidhi imamu an-Nawawi rahimahullah wax ne wa qala imaamu Tirmidi da mi ko solowee nee na xadiisun xasan lii xadiis la boo xam ne bu baax la léegi kon ginnaaw loolu moo xadiis bi ana ban lëkkaale dongu la am ak suñu buntu bi dañ la am lëkkaale bi mu am buntu bi wax ci dëddu àddina moom lañu yonent bi alayhi salaam bi bañal tax mu ne bu leen ja bu leen jël seen xol yi aj ko rek ci man daal nan laay amee ay pàkk yu baax kesi mooy yi nga xam ne da lay dëdduloo àddina waaw mooy képp koo xam ne moom yii boo ko amee boo ci nekkee di ko toppatoo day dox sa digganteeg sa borom loolu ñooñu lay wax waaw waxul ak ah mooy képp koo xam ne nii nga mel yow defal yi ma la wax la tattaxidu doya bu leen jàpp te mukk waaw parce yu baax yeeg kër yu baax yeeg ah tool yu baax yeeg firme yeeg entreprise yeeg ferme yu baax yi waaw yu baax yooyee bu leen nekk rek naq ci nuur ci ah <laughs> ba mu yitteel leen wëlli seen borom waaw te nag nit sax di nga jàpp ne non man moom garaawul quoi man moom wóolu naa sama bopp ah <laughs> wóolu sa bopp fan <laughs> wóolu nga sa bopp. nekk ci yooy nga dem yow yaa fi dàqoona benn julli doonu la woon raw ah julli moom foo jaar dina ko def waaw <laughs> waaye ba mu commencé ay affaire liñ naan commencé baax <laughs> eh, commencé am am ay moomeel sa waay commencé di repousser julli yi waxtu julli yi bala mu ko woon <laughs> waaw day paqueté lépp finalement mujj gi dootu ci def benn. waaw kooku la kooku musibaam duggul kooku kay musibaam duggul waaw moo tax yonent bay saasam doon wax ci hadis bi nga xam ne tuddoon nañ ko bii passé waaye waxuñ woon euh, exactement euh, mooy man ma man ngaa bañ a xam ne loolu hadis la bu dee miinoo ko woon mooy li néew te doy moo gën li nga xam ne dafa bari ba pare di di di la di la di la di la di la di la di la euh, fëkk la waaw yonent bi alay saat salaam ko hadith sayna Abu Darda ku mel ni ñoom al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad rahmatullah alayhi daal dina koy moom moo ko solo al imaamu Abu Darda eh, hadith la bu gudd mu ne yonent bi alay salaam moo ne fa innama qalla ah ah ndax dana kii bon ay ñoo ko doon wax waa te hadith boobu gisoon nañ ko mooy bi e, bimu naan ñaari malaaka yoo xam dañ naan allahumma a'ti munfiqan xalafan wa a'ti mumsikan mumsikan maalan talafa boobu dane jant bi du fenk xatt mukk lu dul ne borom bi dina yónni ci ñaari peggam yi illaa bu'itha bi janbatayha malakaani yunaadiyaani yuy wax ca kaw yusmi'aani ahlal ard déggloo waa suuf illa saqalayni ba mu des borom ñaari ndëgg ndëgg bopp yi ndigg bopp yi muy jinneeg nit ñaan yaa ayyuhan naas halummu eh, yéen nit ñi ñëw leen ilaa rabbikum noonu la malaaka yi di wax saa bu jant bi fenkee rek fa mu fenk ci kaw suuf ca ñooñee fii mu ne bu fenkee ca Japon mu ngi leen koy wax ñun duggaguñu bu fenkee ci ñun waa Europe ni ñu leen koy wax ñu waa mu fenk waa Canada nekk ci lëndëm day bàyyi bañ fenk malaaka may wax ku nekk rek waa Afrique ku nekk fa mu sa jant fenke rek am ñaari malaaka yu nekk ci wàll yi naan ah ayyuhan naas e eh, yéen nit ñi halumu waay waay kaay leen gaaw leen ila rabbikum way ñëw leen te gaaw ila rabbikum ci seen borom tabaaraka wa taala waaw waaw leen seen borom wéetal leen seen borom halumu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa ndax ka dëgg-dëgg li néew li néew nit ki di ko am ci wàllu wërsëg wa kafaa tamu doy ko lu moo xamante ne nii dina ci sutur la yon dinañ gis xadiis ci kanam léegi yonentu bi alay saat ci kanam pa taya eh, eh, insha allah yonentu bi alay saat salam en tout cas pas léegi fooguma ko mais nag c'est possible aussi eh, wa innama qalla ndax li nga xamante ne dafa néew ci wàllu moomeel ci wàllu dund ci wàllu looy sol ci wàllu looy dëkkuwaay ah wakafa ta mu doy nit ki loolu nag ku doy ko man sinon moo xam nga nit moom lu mbir mi dina am law kaana libni adama waadin waadin min zahab la yonent bay sa sa waxoon bu boro doomu aadama amoon xur boo xam ne ci ci ci ci la dina sàkkuwaat yeneen ñaar waaw di tem noonu rek waaw moo tax du feesal biiram lu dut suuf ñu suul ko suuf si sotti ko suuf waaw kon kii mooy ki doylu waaw kooku loolu dina ko doy fa innama qalla wa kafa waaw moo tax boo bëggee lépp lu xew bépp tendance bu xew nga am ci kooku moom doy lu du ko yomb waaw lu bees lu ne lépp luñ naan mott la moo feeñ nga bëgg cee am kenn du la ci jiit wala nga bokk ca ñu kooku moom du mooy doy du ko yomb parce que ba muy commencé boobu léeg-léeg sax lu mu leb la bala mu koo fay beneen génn mu toppati ci moo tax boo mayul boroomi bor lay doon te loolu mooy dund européen yi waaw occidentaux yi waaw dañ naan bii wax xew marque bii moo xew instant bii gars yi bëgg bokk ci ñu ciy am bu ko defee wane kawe waayam ci société bi mu dem jël te à crédit lay doon mais balaa booboo sori mu gis beneen moo tax ñu leen di leasing ak koy façon yu nekk waaw nga joxe waat jëlaat beneen nekk ci kook lépp crédit la mooy liggéeyam ba muy def moo ko téye bés bu amee problème banque yi sëqatoo ko waaw cest <laughs> à lépp wal iyaadu billah kon mu ne fa innamaa qalla malaakay dañ naan fa innama qalla wa kafa xayrum mimma kasura wa alha waaw <laughs> ah te li nga xamante ne de moo néew ta doy moo gën li ëpp ba pare di la dëddale sa boroom di la soril yow jaam bi sa boroom tabaraka wa taala kon la tattaxidu doya loolu la yonente bi alayhi salaatu salaam di wax mooy ñi nga xamante ne nii da leen di fëkk sinon am na ñoo xam ne lii fëkku leen te ñooñu la tagg ci alquran bi naan rijalun waaw ay góor a ngi yoo xamante ne nii laa tulhihum tijaara laa tulhihim tijaratun wala bay an waaw ñooñee moom xam nga da leen a tagg waaw ñooñu moo tax bokkuñ moo tax ma la woon sànq lii du pour ñëpp ah du ñëpp mel nii waaw du ñëpp ñooñ ñi nga xamante ne nii yii da leen di fëkk ñi nga xam ne da leen di fëkk waaw loolu moo tax Euh, jaam bi boo ko bàyyee noonu kese day sànk loolu moo tax euh, nit ki soxla koo xam ne da koy tarbiya da koy teg ci hadith yi mu jàng alquran ji mu jàng nan la ci noote bakkanam nan la ci tënk bakkanam ba mu koy def te yàlla kese tax waaw ndax kat du ñu sànku ñëpp ñoo xamula am na yoo xam ne xam nañ waaye en bakkan nañuy détaché woo seen bakkan seen bànneex yi loolu mooy problème loolu nag ngay ut koo xamante ne moom moo la ciy dimbali voilà loolu moo tax nit ñi ut a cheikhul murabbi al waaw ki bi nga xam ne day yare di la yëkkati jëmale ci sa borom waaw waaw te ci kaw noonu ci ngay bokke ci ñi nga xam ne rijaalun waaw ndax góor ñooñu muy tagg moom borom bi tabaaraka wa taala ay góor yoo xam ne laa tulhiihim tijaara yaxantu du leen fëkk de du leen préoccupé wala bay'un du jaagante ne am jëndakum njaay an zikrillahi ci tudd yàlla du leen teree julli ji de du leen tere tudd yàlla bi dina mag di julli seen commerce bi seen liggéey bi seen li nga xam ne mooy seen formation yeeg yooyu du tax ñu bak mukk waaw walla sama liggéey bi sama entreprise bi je suis un salarié te xam nga le patron nangam ak nangam yooyu yëpp yaa ngi ci tijaaratan wala baya ndax la fay def du dara te logiciel yi defar dara da ngeen koy jaay defu ngeen ko ngir di ko xool di ci kontaan déedéet da koy jaay am ay marché yoo xam ne yéen lañ koy dénk nga ciy liggéey loolu nag am na ñoo xam ne loolu doxul seen diggante tudd yàlla te waxoon a la al dunya mal'un ala inna ad-dunya mal'una mal'un ma fiha illa dhikrullah wala illa dhikrullah ala wa ma wa kon ñii nag ñoom réussir nañ loolu waaw mooy ñoom yaxantu yi yëfi àddina yi yonent way saataan di wax bay'a moom lay wax fee naan la tulhim tijaratun wala bay'a waaw mooy sanaat yooyu ñoom du leen fëkk du leen préoccupé wëlif li nga xam ne mooy tudd yàlla di ku seen borom di dox ci ndigalam yi tey sori tereem yi ta moom mu tax waaw du leen teraan zikri laa ci tudd yàlla di fàttaliku yàlla wa iqamis salat ak taxawal ba nga xam ne ci tudd yàlla ba ca gën a mag muy taxawal julli wa itaa'i zakat waaw waaw mooy tudd yàlla d'une manière générale zikrullah waaye ak wa iqa rawatina ba ca gën a mag wa itaa'i waaye seen alal ji mu neex neex seeyaa bi seeyaa bi courir tout le temps derrière le profit et l'appât waaw di gañ rek mbir yi dox waaw nga xam ne nit ki bu ci bari lee bu dee nekkul ku ñu yar ku l'islam yar taggat boppam ci alquran ak sunna kooku day nay ak nay da koy dugg waaw moo tax innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna waaw suñu borooma ko wax moo gën a xalaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al a xam jaamam ki nga xam ne moo leen bind te mooy ki xam sew sew yi te moo xam ñoo dañ kumpa waaw mu ne innal la yatgha dëgg-dëgg da gis nit ki mu commencé beew kañ an ra'ahu istaghna boo gisee mu commencé woomale waaw kon ñii ñoom loolu laalu leen waaw du tee alal joojee xaq ya ca yàlla jox teg muy dundal seen njaboot waaye tamit di ci dimbali nit ñi ñi nga xam ne dafa dafa dafa jàmp dafa ràññeeku ñu dimbali leen ci wàllu alal du leen ko alal ji du leen ko teree def waaye it zakat bi nga xamante ne nii mooy bu farata du tee ñu génne ko bëgg alal ak dajale ko loolu du tax du leen dëddale ci lii waaw lu tax ndax ñoom yaxaafuuna yawman dañoo ragal bés dañoo ragal borom bés ba nga xamante ne nii bés boobee tataqallabu fiihi al-quluub te la xol yi di jàllar bi ko wal absaar ak bët yi bu xiiku fu nekk di xool ndax tiim waaw waaw mooy bés bés bu rëy ba de zaalika yawmu yawmu tanaad bés ba woote wante bi cop bés yawmu talaabu waaw kon ñoom loolu lañu ragal loolu nag mooy li leen ndax bakkan fas wu màmm la waaw lenn kese mooy teemu màmm mooy alquran ak sunna waaw alquran ak sunna ngay nekk mu daal di koy yar tëgg ko teg ko ci yoon qad moo tax borom bi qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha waaw daal dinay texe tonaw man ka nga xam ne zakkaha tàggat na bakkanam yar na bakkanam te yar bakkan kenn du ko defee ki yoga ah. ah non je fais des yoga di xiif di mar di nangam après yar naa sama bopp non non non loolu seytaane ci boppam loolu taxul nga mucc ci seytaane mbal sax ko lay jaar neen la walla gis nga ba pare bàyyi loola jaamu yàlla yi naan la lii rek doy na waaw ngay def am saalul buuti yiin comme genre bouddhiste yooyu yooyu yaa yaa ngi ci biir saytaane ba pare naan da ngay da ngay <laughs> non doo not sa bakkan jamais ak sunna moo la koy notloo waaw waaw noo la koy notloo mooy tax qad aflaha man zakkaha noonu ngay taggate yar sellal sa waaye kuddus na ka nga xam ne nag moo deful loolee liggéeyul loolee bàyyi ko muy wëndëng Ah, di màmm di def lu ko neex waaw kooku nag wax dëgg yàlla kooku moom moo mooy ki kuttus mooy ki torox waaw kon ah la tattaxidu daya bu leen préoccupé wu ba mu leen yàlla nii ak daya di dajale rek ay terrain fu terrain jaay ma dajale topp ci loolu waaw te boo ko fa placé jàpp na non alors jooju bokkul ci may génn sakat quoi après mooy deux <laughs> mooy deux ngay ut ngay ut ay lay rek waaw loolu nangam ak nangam di daw li yàlla teg ndax bu boobaa rek boo ko yooyu bu la yitteelee fa tarxabu manu la ñàkk ci saa si da di nekk koo xamante ne nii dangeen ngeen di xemmem lool fi dunyaa ci àddina te loolu rasu kullu xati'a mooy loolu waaw mooy. boppu bépp bakkaar te gisoon nañu ko mooy lan mooy xubbu dunya mooy sopp àddina xemmem àddina waaw xemmem àddina màggatam tongorong mi wallahi mooy raasu kullu euh, euh, fa innahu raasu kullu xati'atin kama <laughs> li nga xamante ne noonu la ko yonente bi alay saat wax waaw moom la de waaw kon nag mu ngi noonee kon nag attention ndax da nga koy di fat eh, mu sopp bëgg sa xol bi dee ci àddina waaw du baax ah du baax jàppe saa saa waxoon sayyidina Abdallah ibn eh, ibn Abd ibn Umar eh, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil wa'ud nafsaka fi al aw wa'ud nafsaka fi fi wa'ud nafsaka min ashabil qubur waaw kon nag mu ngi noonu kon mooy jàppeel loolu rek comme si da ngay yëggi aw yoon wu naqari te bari ay yoo xam ne yu la mën a faagaagal la ni ngay vigilant bi wala jamono ji ngay déggee ak tali ni muy gàtti jàppal ne noonu laa dina bi gàtti waaw waaw te jàppe sa bopp koo xam ne tumuraanke nga boo ko jàppee looloo am ah te loolu boo ko jàppewul looloo am waaw kon nag loolu mooy li am solo loolooy li am solo de bu ko defee moo tax yi ay médicament la yi nga xamante ne nii moom lañu ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox ngir ñu nekk yoo xamante ne dañuy mucc ci feebaru bëgg àddina waaw ndax comme que mooy mooy mooy mooy mooy bopp mooy boîte de Pandore bépp problème mooy loo xam ne boo ko xasee bëgg moom lépp lu mot day ubbeeku ci yow waaw lépp luy bon rek day ubbeeku ci yaw bu dee àddina moo dee sa xol kon nag eh lii la tekkiwul mukkul ko ne yaa kon yow da bëgg a wax kon eh, mais kon yow ñun nañu bàyyi noonu ah du ñu jéem dara ah. ma ne la xam nga ne waxuñ la loolu lan moo tax yonent suñu borom di wax lii ma la wax aay bi rijaalun laa tulhiihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salat wa iti zakat kon kay ñooñ ñooñu am nañ bay ak yooyu yëpp ñu ngi koy def sauf que mooy bu mu la dëddi léegi li nga xamante ne loolu la wax ci yëpp loolu kese la <laughs> mooy fexeel ba bu mu la dëddaleeg sa digganteeg sa borom loolu lépp mooy lan fan fud yadal qalbi bi zuhdin fiha sëggal faxasal sa loxoy xol ci dëddu ko moom àddina bu mooy lépp mooy li ñu la wax rek te yonent bay saa saa waxoon ko ci hadis boobu ñu la gisoon bi ñuy hadis seen Abu Zar bi waaw kene li nga xamante ne dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lan yow ci gàttal fexeel sa xol bi boroom kese waaw na fi yow sa xol boroom kese waaw nekkul affaire àddina yoo xamante ne nii moom ngay def sa bopp waaw nga xam ne moo la yitteel waaw bu nawee kii sax booy julli sa xel maa ngi ci booy bu lépp looy defal yàlla sa xel ni du nekk mukk ci li ngay def waaw mu ngi ci compte yi sama magasin sàngam boo ne allah akbar commencé def compte magasin yi waaw waaw fële de moom kii bi bilan kii bi compte yi walla tey nangam ak nangam sëgg waaw imaam bi sëgg nga sëgg ndekete yoo sawaay compte yi lay liggéey loolu la waaw waaw kon nag mu ngi noonu mooy bu sa xol lonk loolu la bëgg a wax waaw sa xol lonk ndax bu ko defee rek ci saa si mën la ñàkk fa tarxabu fiha da ngeen koy sopp par force te loolu nag mooy rasu kulli xati kulli xati'a wallahi muy hubbu dunya waaw kon hadis bi hadis bu ama am solo la waaw allahu akbar kon daal loolu la waaw te moom la borom bi doon ñu ñaaxe hmm? yaa ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun allah waaw hee yéen ñi doon yàlla la tulhikum bu mu leen fëkk bu mu leen préoccupé amwalukum seen alal yi waaw yi ngeen di dajaleeka moom waaw wala awlaadukum du caagante seen doom yi ngeen di nabbi nabbi an zikrillah bu ñu leen fëkkale ci di fàttaliku seen boroom ak di jaamu seen boroom di dox ndigalam yi ak sori tereem yi bépp tere boo xam ne lëkkaloo na ci lëkkaloo alal yi ngeen yor na ko sori waaw béppul tere boo xam ne wax na seen doom yi nañ koy moytu na nangeen ko tere bu la rek sama doom la lim bëgg laa bëgg déedéet ndax kat képp koo xam ne loolee fëlëg na la sori digalu yàlla yeeg tere yàlla yi wa man yaf'al zalika képp ku def loolee na ko leer ne fa ulaa'ika gaayoo yee waaw humul xaasiruun ñoo ñu perte waaw ñoo ñu perte dëgg-dëgg waaw ma alhaakumu takaasur yéen ñi daal di këpp mooy njëkkalante loolu nag la ñu yonent bay saa saam di tere ne la tattaxidu day'a fa targhabu fi dunya waaw ngeen nekk ci noonu rek hatta zurtumul maqaabir waaw kon nag mooy tëdduku leen lool kon hadis bi bu am solo la kon nag al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moo dil ñu beneen hadis